A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu al-akmalaani al-atammaani alaa xayri xalqillaah. Nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati yuusuf ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa tawalla anhum wa qaala yaa asafaa ala yuusufa wabyaddat aynaahu minal huzni fa huwa kadiim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom ñett fukk bi ak ñeent mu ne watawallaa seydinaa yaaquubu alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bam waxeek ñoom lam wax ak ñoom fatawallaa anhum mu daldi leen dummóoyu daldi dem taba muy dem mu ngi naan wa qaala mu ne yaa asafa waay waay woo naa sama gi nga xam ne moom laa ama laa yuusufa ji yuusufa moom wale te moom nag gis nga fii xam ne dañ koo tuddal na rakk ji lañ fartii sax waaye moom moom daa <clears throat> moom seydinaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam mu ne woonaa sama njàqare ci ñàkk gi nga xamante ne mooy gëj gi ma ko gëj a gis ak ni nga xamante ne nii noonu laa ko gëj a gise ak njàqare gi ma teg ci tàqale ko gi ma tàqale moom wabyadat ayna ñaari bëtam ya nag daal di weex mooy la ca ñuuloon lépp daal di weex nag mu mujj nekk koo xamante ne nii daa far silxal silmaxa am ñu ne silmaxa sax àggu ci waaye bët gi dafa demoon a dem ndax jooy yu bari ak njàqare gu mag gi ko jot ci li nga xamante ne nii mooy tàqale koo gi mu tàqaloog doomam joojale di sayidina yusuf ibn israil alayhim assalaatu wassalaam léegi nag mu ne <coughs> fa huwa moom nag mu nekk kaddu yim koo xamante ne nii ku njàq la waaye nag ku deñ ci denc njàqareem gu réy góogale la nag nag xaalu léegi nag doom ya ne ko tallaahi ñu ngi waat ci sañu boroom de ñu ngi waat ci yàlla ne yow daal tafta u doo deñ tadkuru di fàttaliku tey tudd yuusufa yuusufa ma nga xamante ne alayhi salaatu wassalaam suñu frère bi nga xam ne ñun ñoo àndoon mu sànku comme ñoom nañ ko ko présenté la woon daal bañ ko sànnee ca teen ba yow daal boobu léegi doo deñ di ko tudd di ko fàttaliku hatta yusmi'una xarada daw daal ragal nañ ci yow nga mujj nekk koo xam ne dangay dem nag ba sa yaram wi day mujj daal di nekk loo xamante ne day loof ak sa xel mi sax nga dem ba ñàkk ko ndax tudd gu bari goo koy tudd hatta takuna harada wala ba yow dangay dem ba seey daal yow daal njàqare gi nar na laa seeyal ba yóbbu la ci li nga xamante ne nii daal mooy daanaka sa dund fii sax dootul neex ci kaw suuf daal yow dootoo sax mën a dund dootoo ànd ak sa xol te tamit sa yaram wi dina yàq dootoo tal sax lekk lu neex aw takuna wala bo nga mujj nekk minal haalikiina ci ñi nga xam ne ñooy faatu de qaala seydina yaqubu alayhi salaatu wassalaam di israil alayhi salaam mu ne leen innama dëgg-dëgg ashku man de damay damay damay jàmbat bas yi sama njombox talu li nga xam ne njàqare gi ma dal mooy fa njombox talu li nga xam ne njàqare wa huzni gi ma am ci Seydina Yuusuf waaye wa huzni ak njàqare gi ma ci dolli bi ma ñàkkee bi ngeen ma waxee ne Seydina Binyamin sama beneen doom bi ñëwul loolu lépp njàqare ga gën a mag ak bii man daal ki ma koy gi ma xam ne moom laa koy moom laa koy tiis te tamit di ko ja di dig di dem ci moom daal di di di ko wan sama tiis teeg sama njàqare mooy ilallah man moom laay shikaaya de bu ma amee kenn koo xamante ne nii moom laay ashku di ko di ko di ko di ko xamal daal di ko yëgal di ko wan li nga xam ne sama njomboxtalu njàqare ak njàqare gii ci yokk man daal ilallahi te boroom ba tabaraka wa taala moom laay jàmbat sama lii ma dal wa an la mu taman na xam naa minallahi ci boroom bi tabaraka wa taala ma la ta'lam taalamuuna loo xam ne yéen samay doom yéen xamu ngeen ko de yaa bani mu teg ci na leen hee samay doom idhabu léegi joxaat naa leen beneen digal idhabu dem leen fa fatahassasu bu ko defee ngeen seet waaw mooy daal ngeen génn bu ngeen demee na ngeen xoole xabaar uti xabaaru ki nga xamante ne nii mais yuusufa ci yuusufa dem leen ngeen seeti ko fa nga xamante ne mooy fa ngeen jóge woon sax di misra googale dem leen ngeen seeti yuusufa wa axiihi ak fereeram ba di benyamin alayhi salaatu wassalaam wala tay asuuta nag bu leen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di désespéré wu bu leen nekk ñoo xam ne da ngeen di ñàkk yaakaar de min rawhillah ci li nga xamante ne nii moom mooy yërmandeeg yàlla gu yaatu gi ak li nga xamante ne nii jàppaleeg yàlla gu yaatu gi nga xamante ne képp ku nekk ciy coono moom moo lay indil bunt boo xam ne ci ngay jaar ngir man ci génn ak yaatoom yërmandeem bu leen ci am njàqare mooy li ma leen ne dem leen ngeen seeti làmbatu ji seetu ji Seydina Yuusuf ak frère bi alayhim salaatu wassalaam bu leen ne moo frère am bi sax mën nañoo wax ndax keroog lañ ko jàpp waaye Yuusuf déedéet yéen nag dem leen leen yërmande yàlla ak yaatoo moom ak yërmandeem bu yaatu wu dëgg-dëgg laa yay asudu désespéré wu de du ñàkk yaakaar min rawxillaahi ci yërmande borom bi tabaraka wa taala ak yaatu yaatu bu li nga xam ne mooy xéewalu borom bi ak li nga xamante ne jàppandalam ki nga xam ne moo nekk ci coono ni mu ko ciy génne loolu kenn du ci désespéré wu illaa lu dul alqawmu nit na nga xamante ne nii alkaafiruuna ñoom ñoo suul jëf te ñoo yéeféer yi de mu ne fa lamma daxalu bi nga xamante ne nag ci lañ def la leen seen baay daal di digal ñu jóge kon bilaadu kanaan di dem nag fi nga xamante ne mooy misra falamma daxalu bi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñële ñaata lañ woon juróom lañ woon ndax seen mag bu ke nga xam ne moo leen magoon te ñu ne mooy ruubil moomale moom fa la desoon dene woon du mu fi jóge lu dul saa baay jox ma digal wala borom bi àtte samay mbir de kon nag daa ma lu baax falamma daxalu ba ñu delloon ak jógewaat kanaan ñëwaat misra agsi nag ne yaa ayyuhal aziz hé yow ki nga xamante ne yaay son altesse yow yaay kilifa gi yow mii te mooy seen mooy Yuusufu mais xamuñu ko alayhi salaatu wassalaam ñu ne ko yow daal mii nga xam ne yaay kilifa gi massana tey de dañoo ñëw nag di leen wax leneen lu gën a tar ndax massana gin nañoo laal ndax laaloon na leen laal gum leen laaloon moo taxoon ñu doon jële foofu la ca Jérusalem ca bilaadu Sham ca bilaadu Kanaan doon ñëw fii Égypte doon jënd ci loo xam a gën tar ci juróom ñaari at yoo yële de ñu ne ko masana dëgg-dëgg laal nañu wax lana ak suñuy ñoñ ak durru li nga xamante ne nii mooy bekkoor beeg maral gi ak li nga xamante ne deel mooy mooy xiif gi daal daal dinañuy dal de waji naa ñun nag dikkal nañ la bi bidaa ci alal joo xamante ne nii moom lañ indi set fois ci waaye musja boo xam ne nag rad yi ala mooy boo xam ne dese naa qualité wu de mooy daal ñun li ñu indi ngir man cee jënd tay moom bokkul ak yéen daanaka moom radi ala mooy musja yoo xamante ne nii am na nag ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne bon de c'est ay pièces la woon mais yoo xam ne wala réwul woon daal ci wàllu xaalis am ñu ne déedéet ñoom troc lañ doon def buñ ñëwoon dañ doon joxe loo xam ne mooy bari woon na ca seen dëkk boobale foofale ca biladu Sham ca Kanaan moom la ñuy indi daal di koy loolu moo doon li nga xam ne moom lañ doon faye dund gi ñu leen di jox waaye daal liñ ci indi daal moom mos jo dafa nekk loo xamante ne nii moom moom moom daal daanaka moom daa koo ko jox sax mu daal di koy xeet ndax li nga xamante ne nii noon laal la nekk ñàkk am qualité bu baax fa aw fi ñun nag ñu ngi lay ñaan daal fa aw fi nanal kayla matalal ñu natt gi ñuy nattal su suñu sëf yi nga ñu war a defal ci dundu wa tasaddaq alayna te nag yàlla na nga nekk koo xamante ne nii daal boo dang ñuy dang ñuy dimbali quoi dimbali ñu ci bon mooy Eh, am ci borom xam-xam ñu ne moo wa tasaddaq alayna bi lim ci jublu mooy bon eh, Seydina yi suñu frère nag bi nga xamante ne nii moom nga yor daal mooy daal eh, bi nga jàppoon keroog te mu sàccoon léegi ñun d'accord nañ waaye mooy daal kii ñu daal mooy ñu ngi lay ñaan nga daal di koy libérer daal lool la daal lool daal ñu ne lool lañ ne wa tasaddaq alayna léegi nag gaa yi ne nag moo am ñeneen ñu ne non wa tasaddaq alayna mooy daal bon liñ la jox ngir jënd moom bon nekkul lu bon du qualité de de waaye nag bon rafetalal ci ñun daal defal ñu loo xamante ne nii daal moo gën li ñu la jox am ñu ne noo mooy dool dolli ñu boo ñu defaree tamit mooy ku baax nga boo ñu ngi ñaan nag nga defal ñu loo xam ne daal ab ab booñaa boo ñuy yokkal kon nag loolu la de am nag ñu ne fii waxul nga sarax ñu de parce ci dafa nekkoon noo xam ne moom daganul ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te ñoom ñi ay yonent la ñoon te xam nga bon xam nga wax jooju noonu waxoon nañ la li ci amoon ci wuute boroom xam-xam yi est-ce que ñi ay yonent la ñoon wala ta'ala alam waaye comme que seen bàyyi leen yónni te seen bàyyi yonent la alayhi salaatu wassalaam kon moom lekk sarax du ko dagan de am ñeneen ñu ne non non non loolu ci loolu jamono jooju dara la nekkul woon loo xam ne mooy dafa xaraamoon sarax waaye ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom bi mu ñëwee sharia moo am loolu ko ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak waa këram sarax zakat yooyu dafa nekk loo xam ne dafa xaraam ci ñoom waaye ñoom xaraamul ci ñoom kon nag wax yaa googu ci fa tasaddaqa alayna inna inna inna allah dëgg-dëgg borom di tabaaraka wa taala yajzi mooy aji kii fayde almutasaddiqiin ñi nga xamante nii daal ñooy def lu baax nekk ñoo xamante ne nii daal ñooy defal li nga xamante ne ay xéewal def lu raw ñoom li nga xamante ne nii moom lañu waroon a def ci ak baax ñooñ de borom di tabaaraka wa taala moom leen leen moo leen di fay nag ci fay gi nga xamante ne moo gën a rafet qaala léegi nag duñ waxee lool qaala mu wax leen moom seydinaa moo yéen sax ma kaay ma leen ndax yéen xam ngeen maa la nga xamante ne nii faaltum moom ngeen defoon bi yuusufa ca yuusufa di seen frère ba ngeen doon wax wa axiihi ak frère bi di wa id antum jaahiluun fekk yéen xamu ngeen woon ndax da ngeen a woon daal mooy daal mbir mi mooy da ngeen a toppoon li ngeen xam ne daal jalousie leen toppoon daal ba ngeen xam ne da ngeen a sànku ca da a réeroon ca la ngeen doon def ndax loolu tegu ngeen ko woon ci xam bu leer bu tukkee ci borom bi tabaaraka wa taala innaka la anta yuusuf moo buur bi yow kon yow xanaa yow yow da nga nekk yuusuf bay wax loolu yow noo xame loola le xaala mu ne leen ana yuusufu man nii ngeen di gis nii maa nekk fii nekk kilifa gi man maa yuusufu de wa hada kii ngeen di gis axi sama frère la muy benyamin mii ma fi jàppoon mooy sama frère bi nga xamante ne nii ñun ñoo bokk nday ak baay de qad manna allahu alayna alayhim assalaatu wassalaam qad dëgg-dëgg man allahu naa boroom bi de daal dinañuy xéewale innahu ndax borom bi moom man yattaqi dëgg moom innahu dëgg-dëgg moom man yattaqi képp koo xam ne ragal nga sa borom tabaraka wa taala wa yasbir te nga muñ fa inna allaha na nga xam ne boroom bi tabaraka wa taala laa yudi'u du sànk ajral muhsinin ñi nga xamante ne nii ñooy aja payu ñi nga xam ne ñoo rafetal fii la door a xama ne xéexée dëgg ñun buur bi kii nga xam ne kilifa gi ñuy amal boobu ba léegi ndeke mooy suñu frère ba ñu sànkoon ca teen ba ndeke daal moo mujj fii ba mel nii kon kay pexe yi lii kay mu la mbir mi manoon a demee laa innaka lanta yuusuf hi ndeke kon yow yaa yuusuf mu ne leen ah man a kay kii sama frère la jox leen ay indice ay mandarga yoo xam ne ñoom xam nañ ne ah kii la nag moo tax ci borom xam-xam yi naan am na benn lum leen waroon ci bopp bi loo xam ne Seydina Yaqub da koo amoon te ñoom xamoon nañ ne moom it loolu da koo amoon biñ gisee ñu xam ne yii